farraqahu daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma <clears throat> fi alfaslu non fi albaabu thaalith fi aladabi walfadaa'il minhu tahaawunuka biljamaca waqta salaati alfardi hada taa ba léegi ñu ngi ci fi muy wax yi nga xamante ne nii mooy adab yi nga xam ne teggin yu biire yi di la wax nag yi nga xamante ne nii bu ci nekk yooyu day tax ñu dàq la mooy teggin yi cam si war a am ak boroomam di teewlu boroomam ci léppam di ko yéene léppam nga xam ne écart bu mu ci am benn kii bu mu ci am tarfatal ayni suu adab dañ koy dàq ba pare daal di koy yiir moo mu ñu doon limal bii baase dama ne woon lan 23 vint ma 24 wala 26 non affaire bi 28 la voilà dama ko xoolaat gis ne ndeke 28 la en tout cas ci li ma compté waat 28 la voilà te lool <clears throat> moom la gis kon nag instant bi yu ñu waxoon du foofu yi ci yi ci kanam lañ lañ juume woon léegi kon ñu continuer mu ne wa minhu bokk na ci suu adab ji <clears throat> <clears throat> hein yi nga xam ne lay tax ñu dàq la ba pare yiir la taxaawunu ka te lool moo doon 19e bi mooy sax doyadal bil jamaa julli mbooloo yow sa yoon newu ci waaw moo tax boo gisee tariqa yépp tariqa yo daanaka boo gisee dañ naan la suñu wérde gii bu dee ñuy joxe wérde la ndax du ñépp mooy ñi nga xam dañuy am wérde mooy ne wérde gi daa bokk ci chart yi di fonk julli ci jàkka yi mooy julli mbooloo voilà ndax julli mbooloo julli ci jàkka yi am na benn différence voilà même bu dee di ko defee ci mbooloo jàkka yi moo gën ndax noonu la ko yonent bi saa saa doon defe waaye yow mooy sax doyadal julli mbooloo buñ nee nii rek nga beru fee même sa kër danga fay nekk au lieu ngeen jullee doo ku nekk nekk ci néegam heure bi jot na kenn demul jàkka ku nekk nekk sa néegam wala ci même néeg bi kii julli fee pare même si jaara gam doon jullee keneen jël ko julli wal iyaadu billah mu ne bokk na ci li nga xam ne bis bii nga xam ne mooy bisu ihsaan boo fi duggee war dem vol bii war a dem ca borom ba nga xam ne foo dafa kawe ca kaw moo féete kaw yépp bu dee yow yii boo tàqaloo ko boo fi tàqale ko benn ci aadaab yii nii boo ci amee benn dañ lay dàq voilà dañ lay dañ lay dañ wàcc voilà mu ne nag bokk na ci taxaawunuka sag doyadal bil jamaa julli mbooloo waqta salaati ci mbooloo mi waxta salaati waxtoo julli al fardi julli ya nga xam ne julli farata la yaa da too yow mi nga xam ne yaay boroomu topp yaay ci bëgg a bokk ci suñu bis bi bëgg dugg daal di àgg fi nga xamante ne mooy ci sa boroom mooy ne bokk na ci yi nga xam ne day tax ñu yiir la dàq la mooy ngay dewe dal julli mbooloo julli farata di ko defe ca mbooloo rawatina ci jàkke yi boobu mooy kon 19 20 bi mu ne wa bil xuduuri fi lsalaati walqiyam lilfudalaai saalihiina fi l anam mu ne wa bil xuduuri bokk na tamit ci nga xam ne tamit ci yi nga xam ne day tax ñu dàq la yiir la suu adab la ñaawi teggin la mooy lan bi wa bil fi salaa mooy yow du mooy wa minu tahaawunuka bil jamaa ak tahaawunuka bil xuduuri mooy doyadal li nga xamante ne mooy di teewlu ga nga war a teewlu fi salaa boo jullil sa borom yow daal boo julli sa yoon newu ci man daal naa taxaw def ko mécaniquement wala taxaw julli allah akbar allah akbar allah allah ba après pare dem ku ko gis ne kii daanaka lool boo ko doon defal mbindeef ni yow sax mu mu sànniwaat la ko ne la soxlawu ma lii voilà yow nga ne lool nga présenter sa borom quoi mu ne bokk na kon ci suu adab yi nga xam ne day tax ñu dàq la ngay doya dal teewlu ga nga war a teewlu fi salaa ci julli loolu mooy vingt vingtième bi vingt et bi ñaar fukk beeg benn mu ne wal qiyaami lil fudalaa saalihiin waaye di doya sa yoon newul ci yow boo gisee ñu baax ñi as-saalihiina ñi gëneel ñi gëneel ñi nga xam ne borom bee leen defal gëneel ñu baax fil anam seppee leen ci jaam yi ci mbindeef fii defal leen ay xéewal ñu baax yow nga gis leen jóg rek ngir ñoom lool da nga koy da koy bañ xam nga yonent bi saa saa am na xadis yoo xam ne da wax ne képp ku bëgg nit ñi di la taxawal kooku moom <coughs> euh, am na lu mu ci wax voilà na waajal bërëbam safara wala yu mel noon ah aw kama qaala alayhi salaatu wassalaam <coughs> waaye yow loolu bokk loolu moo tax ñenn ñu bari nga xam ne dañuy bañ naan loolu dafa xaraam non non kenn du ko defal nit non loolu yonent ma ne saab-saab ñi muy wax mooy ñi nga xam ne loolu lañ bëgg voilà voilà ki nga xam ne dafa bëgg yow moom buy jóg nit ñi buy ñëw nit ñëpp jóg waaw loolu moo baaxul loolu moo baaxul ba bu ñu ko deful mu leen naan la noo tax jógu ngeen lu tax di ko réclamer loolu moo baaxul ndax loolu ak rëy kese lay lay lay lay wane <coughs> waaw wanewut leneen ak rëy lay wane ci jaam bi waaye ki nga xamante ne nii moom loolu faalewu ko waaw yow ñu baax ñii ñu sell ñii ku jóg ku ñàkk jóg seetluwuñu la sax waaw seetluwuñ la parce que ñoom seen boroom a tax ñoom lépp seen lépp seen boroom la moom lañ doon wax ñi nga xam ne moom donc dañoo dépassé li nga xam ne mooy ngistal <coughs> gis nga gaa yooyu ñu julli def la ñuy def li nga xamante ne mooy ci diggante biir nit ñi ak ñu def ko fi nga xamante ne nii mooy ci àll bi mbooloo mi yëpp ne yem ci moom parce que moom faalewul nit ñi voilà kon nag affaire baa ngi noonu léegi nag mu ne <coughs> ndax lool fan fan la tegu parce que yonent bi alayhi salaam te keroog wax nañ ko Seydina Jaafar ibn Abi Talib radiyallahu taala anhu wa ardaah bi nga xamante ne nii ci la jóge fi nga xamante ne nii mooy euh, Xaybar noonu non euh, ca Najaashi daal di ñëw fi nga xamante ne ni eh, mooy ci yonente bi alayhi salaatu salaam yonente bi alayhi salaatu salaam kontaan ba jóg naa man xaw ma ci ñaar yi ana ban laa ciy bég ci ubbi gi nga xam ne moom la ubbi Xaybar wala boog ci dégmalu Seydina Jaafar mi radiyallahu taala anhu wa ardaa kon nag mu ngi noonu le léegi mu jógal ko dafa jóg bi mu koy gis dafa jóg jóg daal di doqoog moom daal di koy fóon daal di ko tey sayyid yonent bi loolu benn la beneen yonent bi la saam comme li sayyidatu Aïsha radiyallahu anha daal di nettalee ci sax yi mu ne bu ma soon a gis sayyidatu Fatima doomam radiyallahu anha bu ma soon a ñëw day jóg gatandu ko daal di koy fóon daal di koy toogloo fi nga xamante ne nii mooy fi nga xamante ne nii mooy fi mu toogoon moom yonent bi alayhi salaam naka noonu sayyidatu euh, Fatima radiyallahu ta'ala anha bu baayam ñëwoon seet si ko tamit sayyidatu Aïsha nee na radiyallahu anha ah, nee na moom itam noonu la doon def daal kii daal di jóg daal di koy fóon daal di koy kii d'après daal di koy toogloo fi mu nekkoon loolu yëpp nga gis mooy loolu la ba est-ce que est-ce que yonent bi saa saa doon ne eh, eh, toogal toogal toogal bëgguma loolu ay non non parce que moom ci woppam da koy def ndax xam na ne kii dépassé na foofu loolu lañ lay wax al-fudala as-salihin bokk na ci sa sawut adab yi tax ñu lay ñu lay dàq yow nga naan waaye sama yoon a ci newul ñii dañoo bëgg kii quoi yow yaa ngi ñaaw njort ci ñoo xamante ne du ñu ñoom yàlla kese lañ fees ngay ñaaw njort loolee day tax ki yow dañ lay dàq dañ lay jële fi nga xamante ne mooy ci bis bi ne na sawaay la porte est grandement ouverte man ngaa génn ci ay tey génn kon mu ngi noonu le naan da ngay bañ a taxaw <clears throat> lil fudala yooyu gënee la saalihiina fil anam ci mbindeef yi mooy jombale ko sa bopp defoo ko yow da koy def pas di leen màggal en tant que ñoom mais yàlla tabaraka wa taala roy ko yonente mi alayhi salaatu wassalaam kon nag mu ngi noonu kon nag mu ne beneen boo xam ne ci suu adab yi nga xam ne day tax ñu daal di daal di lay dàq minhu aklu shaxsi lil amwaali xiyaanatan bi diini dil jalaali kon mu ne vingt-deuxième bokk na ci ak aklu shaxsi lekk cam si lil amwaali di lekk alal yi rek di dajaleloo alal yi nit ñi tudde ko nu mu ko tudde àddiya ak nu mu man di doon wala boog ay ay yoo xam ne ay yu muy yu muy yu muy naxi nit ñi gars yi di ko joxi alal rek mu naan bu ma leen ñaanalee dina baax ak yu mel noonu di lekk alal yi nit ñi xiyaanatan hmm? def ko nag di wor bi diini yil jalaali di wor diine yàlla ji boroomu màggaay gi mooy al aklu bi diin di lekk ndax diine ji di dunde diine ji te dundaloo dara ay diine ji daanaka sax lu fi yàqu yaa ko yàq waaye yéen a fi nekk képp koo xamante ne tawxiidam xaw naa baax sax bu ñëwee ci yéen ngeen koromp ko daal di koy yàq ba képp koo xam ne dafa fonkoon julli fonkoon koor fonkoon aj fonkoon gi nga xam ne xam-xam ak yooyu ba mu dajee yow la yooyu yëpp dañ ci moom xolam daanaka ay caaxaan kese ay yéemu kese fi waajooj ba pare du nit ni di jël seen alal yi di ko tuur di ko jox mu ne ku lu mel noonu di def lool moom di lekk alal yooyu de toute façon lool ci boppam yiir na la te tax na yow dàq voilà génnal bis bi ci ay teggin nga wàcc kon mu ne bokk na ci ba léegi minhum waadabatu linsani ala tarki qiyaami layli lillahi ala vingt-troisième bii muy ñaar fukk beek ñett mu ne minhu bokk na ci yi nga xam ne day tax ñu dàq la daal di lay tardu dàq la ba pare daal di lay yiir muwaadabatu insanin mooy saxu cam si nit ki ala tarki qiyaamil layli ci taxaw guddi sawaay moom dëkk rek bañ di taxaw guddi quoi mooy du naa fi guddi mukk xayri boolewu ko ci programme am gi nga xam ne da koo war a def lillaahi ala ngir bo defal ko ngir boroom bi nga xam ne yàlla mi nga xam ne ala moo kaweta yéegut waaw loolu fu yoonam bo ba ba ko boolewu ko ci nelaw rek xaran day toog di fay heure bu ko neex mu nelaw xaran ba boo mayo dañ koy yee fajar wala sax bu dee na yeew mais yoonam newu ci xiyaamul layli boolewu ko ci programme mu ne loolu bokk na ci nga xam ne day tax ñu daal la yiir daal lay dàq lu tax mu ne li annahu yakunu faqran fi ghadi fala tabit kamaytatin fil marqadi mu ne li annahu ndax ndax saxoo bàyyi qiyaamul layli di taxaw guddi di jaamu sa borom tabaaraka wa taala yakunu day nekk faqran ak ñàkk ngay am fii xadi ci ëllëg mooy doo am dara loo mën a présenter ci loo xam ne yiw yoo xam ne doon nga ko def ci guddi te suñu borom waxoon na inna naashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qiila li nga xam ne moo sosoo ci guddi gi jaamu yàlla jooy jëf ci guddi moo gina dëgëral moo gën a tar dëgguwaay wa ak wamuta moo gën a jub gën a taxaw xëy laa ci wax booy jàng alquran yow nag amoo dara loo ci présenté ndax lan yow moom da nga koo boolewul woon ci say mbir boole woon ko ci say programme kon nag dalay ñàkkloo ëllëg nga nekk koo xam ne da ngay ñàkk ëllëg ci yawmal qiyaam kon nag mu ne falaa tabit ngan la waay maa ngi lay aaya man ahmadul xadim ash-shaykh ahmadul xadim radiyallahu anhu maa ngi lay wax ne falaa tabit bul fanaan mujj nekk ka mayta di nelaw nekk am am médd fil marqadi ca sa lal ba ngay nelawe di fa xarane bàyyil bu gudd jotee nga mel ni médd mu ñu sànni fenn ngay xaran ba fajar bu ko def mu ne ko kon nan laay def mu ne balqum sari'an hina yahja'ul wara li wajhi jalla fa kabidil kara mu ne li ma lay wax balli am ba des xum jógal sari'an nu mu gën a gaawee hina yahja'ul wara bu mbindee fi commencé nelaw nit ñi xaran comme la ma la waxoon ca xuqal bukaa u mel ni dañuy yeetat nit ñi bu ñu nelawee rek nit ñu sell ña daal di jóg bu commencé di xaran ba yenn ba suuf sedd jógal ndànk tabul def benn bruit buy tax nit ñi yëg ne yow yaa ngi jàpp ak wala yaa ngi julli wala yaa ngi naafile yaa ngi askar jógal ndànk mel ni kuy yoot daa xam ne mel ni kuy nëbb mbir kenn du la gis bu nit ñooy nelaw li waj yi nga def ko nag ngir ngir am lan ngërëmu borom bi ngir am sa borom nekk nekku sa borom kese na tax jalla màgg na fa kaabidil karaa cooki la xareel ak daal